أنه نفسي وآدم خير الناس خير والعرش والمنى كل مخلوق عالية أقدار الإله يمدد القرب الوجود الذي حتى لا يكره Thank you.

يجعله رجيلا هو أصحاب الرسول وهو أرباب القبول وأهل الطعام waaw xutbal wujub allati abdaa nee na jindi maam Cheikh na Ahmed Tidiane. jërëjëf. nee na rôle bi xol am ci jëmmu doomu aadama loolu la amee ci existence. pour loolu. Ababacar radiyallahu anhu nee na bis bi ñuy di leen Cheikh Ahmed Tidiane di raw jur yàlla yi nee na boobu moom Adama moom ci diggante ndox ak pëlis ndox ak suuf ñu koy mooy ñu Adama nekk du Adama. wilaaya bu ne kër la su la laajee gën kër la kër ga kan la kër ga fan la neel kër Cheikh Ahmed Tidiane la sallallahu alayhi wa sallam mooy faatihi limaa ughliqa di xaatimi limaa sabaqa waaye seen na jot na leen jaani wilaayati mooy faatihi limaa ughliqa mooy xaatimi limaa sabaqa benn wul yu ko am dara jàpp am sóoru waaye seen naa nee na wilaayatu gouvernement la gouvernement day am président am premier ministre waaye nee na suñ la laajee seen defee mooy wilaayatu président ba nee na waxal mi mooy Cheikh Ahmed Tidiane la iswarul huda waaye président nee na li ngay wax nii billahi du wax billahi du bëgg lu gën ci def lii ci di lii ci may li Cheikh Ahmed Tidiane mooy gën mu ne mooy ak bëru mooy amaaru jalla wa ala Seydina Cheikh Ahmed Tidiane mooy sëriñu sëriñ bi ci l'islam bu dee pratique la ci l'islam ci diini diini mooy ci koy jënd yëpp nee na Cheikh mooy sëriñ bi bépp teraange ak na teraange la moo Cheikh Ahmed Tidiane. waaw kay waaw kay li ma bëggoon a wax nga ko najilu najilu mooy libru najilu mooy salilu najilu mooy wurdu najilu mooy firde ñu ne mooy ñeneen mooy kan mooy doomu kan. najilu saa yaa kuy. jërëjëf man ñu ñëw ma ne rek déglu suñu baaxoo waxul ne najilu rasulillahi déedéet da ne najilu faaha faaha ma anzalna alaykum qur'ana li تذكرة لمن يخشى يأتي والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم nga ne najlu Taaha Yaasin jiitu Cheikh Ahmed Tidiane pour la laajee kuy maamam bu mu indi di fàcce ne la yéen jàll ma maamam. voilà waaye dégg naa bàyyi na ko dégg na Cheikh nee na dégg na Cheikh ëpp na suñu koy waxtaane ëpp na suñu koy màggal nga ne booy jëm xumu. rasul yéen waroon naa ko ñëpp baax nekk saa yu Cheikh Ahmed Tidiane wumul kiraamu ñu yàlla gërëm bëgg leen fonk leen teg leen dinañ jorom kenn du leen laal ku leen laal laal yàlla ku laal yàlla laal leen nee na mooy waa ko Cheikh Ahmed Tidiane. déedéet def nga lu am njëkk ñoom moo ñu baax yàlla ci yàlla boole. ashabu rasul. kay loolu laa bëggoon ne ñu ashabu rasul yi ñooy waa kër lañ ci yàlla Muhammad. waaw ashabu rasul. déedéet waa ashabu rasul yi bul dem ndax loolu wax jooju du wax waxu waxu bu xaar jàpp déedéet Cheikh Ahmed Tidiane moom la yéen a ngi jàkkaar loolu nii mu xool ko comme ni ma la xoolee yow suñu jàmba mu ne ko ashabuka ashabi fuqarauka fuqarai salamiduka salamidati yépp koo xamante ni bëgg na la aljana la jëm fas dem àjjana ku ànd ak yow dem àjjana ku taxaw ak yow dem àjjana ndax say taalibe samay taalibe lañ say soppe samay soppe lañ ku la bëgg bëgg na Muhammad ku la bëgg ku la bañ bañ na Muhammad waaw rasul ñooy àndandoo yéen yàlla Muhammad fii ci àdduna ànd ci àllaxira tamit ñooy kuréel bi njëkk a ànd ak Muhammad ku ñëw doogu yow di ginnaaw waaye waaw ko jëmaa ma ci ñaan lu ñaan yàlla yàlla mu ko defal waaye woon fii teeye ba noppi léegi ne asalaamaaleykum ñu fay la téeméeri tiyaaba sëñ Cheikh Seck mi tàllal loxoom ne ne wéeru Sadou Fatou ñu defal ko téeméeri junni tiyaaba. dafa lu baax ci wul nu wul. waaye sëñ naa nee na ñëpp ku nekk noonu la jox loxoom moromam kontaan sant yàlla Bousra dégg leen Bousra kontaan leen Bousra muñ leen Bousra sant leen yàlla li kan li aaxir yi ah. mu ne yow mi dem lépp di jaaxle. daal di sóobu yoonu Cheikh na Ahmed Tidiane yi mu ne kontaanal kontaanal yàlla defal na sax na defal na sax na ñu ne ko lu tax mu ne mën naa la wu ñëpp yàlla dimbale nga toog ci kanamu sëriñ bi ne ko may ma wérdu tiijaan mën naa la wu sëriñ bi ne la may naa la diw moo ko may diw moo ko may diw moo ko may diw moo ko may diw moo ko may Cheikh Abdou Khani moo ko may diw moo ko may Cheikh Ahmed Tidiane moo ko may diw moo ko may Cheikh Sëriñ Diallo Mouhamed moo ko may diw moo ko may Jibril ko may diw moo ko may may

ah waa Cheikh ndax njaboot gi dinañ ànd tamit. hada rasulullah yawma nuzulihi. kii de dafa am mukaatafa am fakku jàkkaarloo nag waa ji moo ngay wax ay waxam. waxi jàmbur la de. hada rasulullah yawma nuzulihi mutaqallidan ah, bil haqqi wal burhani. kii de moo ngay wax. di décrire Seydina Muhammad nam solo sallallahu alayhi wa sallam متقدما والرسول بسبب الملايين فتكون إليك أكبرهم بتفاني يتلقنون صلاتك الأم التي na malaaka yaa ngi sëkkal salaatul faatihi loolu la wax nee na malaaka yi ñoo ngi sëkkal salaatul faatihi متفرجة في الولدان فعلي وعليك فرد قد تفاق محمد في الموقف المجرم يراني يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي وهيدي مثل المتعثر الجفاني يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي

baax na baax na. waaw. ñetti weer dootul waxtaan ak Cheikh. baax na. trois mois avant waxtaan bi. da nga waxtaan ne bu ñu jublu ci koor gi. nit ñi dañu amaat doole. waaye ñu ngi dafay yéen daal. waaw baax na. xam nga. ak fële ñun ñëpp ñu rayoon. amul problème maa ñun xoolu ci nii. ñun ñëpp fàttalal ndaw ñëw doole Cheikh Diagne ñu ne Cheikh Diagne kër yëpp maa balaa nga ñu bokk ñu ñu ne Fara Fara ñu jàngaa ñu mais doy na loolu ci foofu loolu wax mais doy na maa loolu ku mu doy lu may doyee bi mais doy na ñoo ko juddu Cheikh loolu baax na jërëjëf baax jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf dama leen ko ñaanal ngir yàlla soo leen bàyyiwul dootuma ci wax ak ñëpp tànn leen ñetti weer laa ko jëm dama koy yokk yokk ci yeneen juróom-benn muy at ñëpp dootu ko tudd fa bàyyi leen. jeex na non kon yal na yàlla barkeel lépp. Euh, waaw nit ku nekk da ngay xam li nga am am ko te xamoo ko ñàkk ko te xam ko kër ngir soog am yi mën koo téye am na yëngu ni fàq di wuti seen na cher ñun yàlla jox ñu ko gratuit gratuit. li li li li mbir mi waroon na jógee Fass yëpp di toj àdduna fii la ko yàlla indi mbir yi di jógee wax fii ci Sénégal di tax toj àdduna loolu suñu cër foo neel xaaj maa yi sax sa xol set foo neel Cheikh Ibrahima Niass sa xol kontaan. Mhm. foo ne si coono bépp ñu daal sa xol kontaan foo ne Cheikh Oumar Fouti sa xol kontaan si ñun ñëpp macha allah di ñu sax di ñu sax Cheikh. waaw moo tax jëm ci moom. wallaahi ñëpp daal yooyu waaw loolu dañu sëkk leen dama bëgg rek li tax ma leen di wax nii jamono bi dafa yàqu on a des cas yu bëri cas yu bëri ci muqaddam ak seen i njaboot te loolu dara soo ko xeelee ñu naan la ndax lay naag ndax ndax waaye loolu léegi loolu amatul xiin naag taw déedéet Seydina Cheikh jeex na amatul xiin amul taw amatul taw waxee waxuma lu dëgg yéen déedéet. lay taxaw la taxaw mag ñi na ak taw na. Mhm. dafa amoon ay secret yu ñu daan wax. Mhm. loolu jot man du ma ci dugg. Mhm. dugguma ci waaye am lu zaahir loo xamante ni ñëpp ko ko ñu dul tijaan sax dañ ci jariñ loolu nag nañ ko wax ñëpp jariñ insha allah yal na yàlla béy ci ñëpp. jërëjëf fa tabarakallah yaakaar naa ne soxna xewee yàlla fay na. kër gi tamit yàlla feeñalaat na ci fii këru Cheikh na Ahmed Tijani wallahi këru Cheikh na Ahmed Tijani fii xadara Cheikh na Ahmed Tijani maa ngi ko wax waaw gars yi xam nañu baax man nii kenn du ma ko def lool mhm. kenn du ma ko def lool du doon yëngu daal kenn kenn kenn du ma yëngu nii te ñii xam nañ damaa xelal waaye nag tey Cheikh bu xam dama wéy di bu man déedéet du ko xam déedéet waaw joxe rek amuñu xaalis kenn amuñu addiya <laughs> yaram yi nag am dara du def yow moom bu ñu demee ñu xew ba ba dee su ci dee fan ba mu yëg ci an amuta ci xib ci jaani jeex na loolu la kon yàlla yàlla baaxee lépp walla suñu kii bi ñëw nañ dama bëggoon nag euh, ñu dimbali ma ko rek ñu gën a dal rek waxtaan bu baax suñu day jëriñ la baax na moom man suñu mbokk mi Cheikh Diagne Touré man dama naa ko moom a tëb xam naa loolu am nga cofeel bu nekk ci moom ci Cheikh xam naa ni moom moo moo moo moo moo ma taal xam naa loolu. Mhm. waaw seen dugub la su ma wut fii mën naa lii wala lii sax mhm. am na loo xamante ni kuy wàcc. te boobu yëpp danañu jël te waaw daa yëngu waaw waaw. ku ñëw ci sa jëm-jëm di nga ko bu teew moo tax ci seet na leer billahi mag ñëpp ñëw rek billahi laa wax. Mhm. waaw te yéen ñii seen jamono bi jar may wax lu jëm. ñëpp ñëw wallahi la am mbir ci am na yàlla yàlla gën koo teg suñu xol yi di may déggalee di may déggalee na sàpp lu muy moom